afdalu salaati wassalaam ñu ngi ci yemoon nag ci qissatu umm ma'bad alxuzaa'iya radiyallahu taala anha wa ardaaha ndax moom boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim nee nañu mujj na tuub ba moo tax boo demee ci al isaaba bu imaam alxaafiz ibn xajar raximahullah defal na ko fa tarjama bi mu téere boobu nga xam ne al isaaba bi mu bind ci saxaaba yi taala anhum wa ardaahum wa anna bihim kon gisoon nañu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu dajeek suraaqatu bi ko suraaqa dabe ibn malik ibn jonshum radiyallahu taala anhu wa ardaah bala fa xew jeex laata muy dajeek ñoom gisoon nañ ker googu xeer woowu seyna abu bakrin radiallahu anhu gisoon asker lalal ko fa mu ne ko tëddal ba daje woon ak benn sàmm bu ko may soow ba ñu fa jógee continuer Suraaqa ibn Maalik ibn Junshum daldi leen dab comme niñ ko gisoon ci riwaaye imaamul Buxaari bi ak imaam ahmadu bnu hanbal rahmatullahi alayhima ba mu jógee foofu gis nañ ne ñu ngi woon ci mu dajeeg dal romb ñaari tànt yoo xam ne ndaw sa ko moomoon mu ngi tudd ummu maabad alxuzaaiya gisoon nañ nag na mu fa dikke woon ak mujizaam yi nga xamante ne moom la fa def moom alayhi salaatu wassalaam ci gàttam boo bële nga xam ne ñàkkoo na loo fa taxoon di abu maabat di jëkkëram di sàmmi yóbbu ko woon mu am ci meew mu bari ku ci nekk naan mu nàndal ndaw si nàndal ñim àndal doora naan moom alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu taala anhum ba pare mu ne leen saaqil qawmi aaxiruhum ki nga xam ne mooy nàndal nit ñi mooy ki nga xam ne mooy mujjee naan ginnaaw gi gis nañ ne rattaan na ci bool boobu walla récipient boobu ba mu fees mu daldi ko fay bàlli daldi dem foofu nag lañ yemoon mooy bim ne ba léegi riwaayé bi mooy riwaayé imaam al-Bayhaqi rahimahullah mu jële ko ci sëriñam di imaam abu abdillah al-Hafiz di al-Hakim an-Naysaburi rahmatullahi alayhima eh, mu dem jaar ci abu Ma'bad al-Khuzaa'i defoon nañ taxrij bi walillahi alhamdu wal minna kon fi ñu yemoon ci jataay bi weesu mooy fi mu ne moom abu ma'bad alxuzaa'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne summa xalaba fiihi saaniyan awdan ala bad'in fa gaadarahu indaha summa irtaxalu mu ne kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu njëkkee ratt ba ñoom ñépp ñu naan mu ne summa ginnaaw gi xalaba mu daldi ratt fiihi saaniyan ci récipient boobu ñaareelu yoon awdan ala badiin delluwaat ginnaaw ba mu njëkkee tàmbali mu rattaat la la bëgg a ginnaaw gi jëlul ne comme que ratt naa mbir mi nañ ko yóbbu waaye fa gaadarahu mu bàyyi ko foofule ummu Ma'bad radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha thumma artaxalu ginnaaw gi ar-rakbu sharif di convoi bu barkeel boobu daldi laxas daldi dem moom Abu Ma'bad al-Xuzaa'i radiyallahu anhu doon jëkkëru ndaw si di ummu Ma'bad di nettali ba léegi mu ne qaala fa qallama labisat an jaa zawjuha abu macbadin yasuuqu anuzan cijaafan yatasaawakna hazla laa niqya bihin muxuhunna qaliil kon moom abu macbad mu ne fa qallama labisat biñ demee bàyyi ko fa moom ummu Ma'bad radiyallahu anha mu ne lu néew la def rek la fa toogaat an amu dikk zawjuha abu Ma'bad di moom boppam mu ñëw di abu Ma'bad yasuuqu bi muy ñëw mu ngi euh, mu ngi wommat amuzan ay gàtt yoo xam ne ijaafan yu loof lañu ngay dégg ci suuratu yuusuf ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam inni ra'aytu non bi buur bi naan dafa gént sab'a baqaraatin thimaanin ya'kuluhunna sab'un ijaaf loolu ijaaf googu mooy bii mooy contraire li wax simaan nga xam ne foofu dafa indi euh, lii ak contraire am muy lu rafet ci wàllu balaa mu ne buur bi bi muy nettali ci qissatu Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam géntam gëm géntoon wax ko ñi nga xam ne ñoom ñooy firi gént ne leen man kat gént sab'a baqaraatin juróom-ñaari nag yoo xam ne simaanin yu duuf lañu ta ta ta ta ta ta suur ya'kuluhunna mu leen di lekk sab'un ijaaf sab'u baqaraatin ijaaf muy sab'un ijaaf muy lan moo leen doon lekk ci biir gént gi juróom-ñaari nag yu duuf juróom-ñaari nag yu loof te sonn te ñàkk suur te sew di leen lekk loolu lay wax nii mu ne moom bi mu ñëwee di Abu Ma'bad ko mu ngi doon wommat ndax dafa sànni woon bay dóora ñibbis anuzan di ay gàtt ijaafan yu sonn te yooy sew yoo xam ne ak seenu ñàkk seenu xiif seenu mar yeeta na mooy ñu ngi ñu ngi ñu ngi jaayu bi dox bi ñëw xar yi comme bopp ni ñu sonne tellement dañoo xiif ak dox gi sonal leen ba ñu ngi jaayu ndaxu loof sonn ak coono aku faiblesse jàpp leen ñuy dox ku leen gis xam ni ñi dañoo sonn xar yi ah hazla la niqya bihin ñu nekk nag gàtt yoo xam ne dañoo yooy comme ni ñu ko waxe amuñ dara daanaka amuñu graisse la niqya bihin na seen yuq yi amul dara mu muxuhunna xalil seen non seulement yuqu yi waaye tamit seenu gerees ashahmu bariwul daanaka amuñ dara ñuy yooy amuñ dara ci seen seen seen seen yax yi ngay gis muy feeñ fa lamma ra'a labana ba abu ma'bad agse ak xaram yu loof yooyu te sonn mu gis soow mi ajiba mu daldi waaru waqaala mu ne mu wax soxna si di ummu Ma'bad radiyallahu anhuma wa ardaahuma min ayna hadha al-labanu yaa umma Ma'bad ne ko waa ummu Ma'bad meew mii ma fi gis soow mii moom fan la jóge lii nii may gis moom lim soow may fan la jóge wala xalubata fil bayt te amul benn gàtt bu ñu mën ratti ci biir kër gi kër gii sañu ñaari xayma yii de gàtt bu ñu fi ratt amu fi waa soow mii ma gis kon fan la jóge mu ne ko washaa u ansi non seulement amul ci kër gi lu ñu mën a ratt waaye gàtt gi fi desoon moom dafa loof ba sori sori na fi nga xam ne fa la ñuy ci caawo mi fi nga xam ne fa la ci pâturage bi sori na fi nga xam ne foofu la xar yi ma yóbbu woon doon newoon doon lekk te malgré ñoom gis nga ni ñu yooyu kii moom ak loo fa ma taxoon demoon washaa uta nag gàtt bi fi desoon nag Azib dafa sori nag caawu mi ah Ummu Ma'bad liy jaaxal na ma rek fa qaalat mu daal di koy tontu moom soxna si ne ko ne ko laa wallahi innahu marra bina rajulun mubaarak kaana min xadiisihi kayta wa kayt soxna si ne ko maa ngi waat yàlla mel ni ku koy ne ko déet maa ngi waat ci yàlla laa wallahi innahu boo gisee lii de marra bina dafa ñu romb daf fi jaar rajulun góor goo xam ne mubaarakun gu barkeel ñun daal góor gu barkeel moo fi jaar lii nga gis nii yépp góor gu barkeel moo fi jaar moo tax lii deme nii de ah ginnaaw gi mu daal di koy kaana min xadiis yi kayta wa kayta mu daal di koy nettali ci ay mbiram góor googu fi jaar ak bi mu fi jaaree lan la fi def ak lan la fi wax mu nettali ko li xewoon seen diggante kayta wa kayta arab bu ne kayta wa kayta mooy ne ñu waxtaane fa comme bugguñu booy day bañ a répété mbir yi ñu ne kayta lii wag lii sànga walla ñu ne waxtaane nañ fa keroog nàngam ak nàngam voilà mooy kayta wa kayt xam nga nàngam ak nàngam mooy ne soit mu fekk ne waa ji dañuy bañ ñi ñuy nettali ñu xam mbir mi wala histoire bi ci début bi mooy ne amoon na xam nañ ko ba pare di ko tuddaat jarul ñu koy tuddaat moo tax mu ne nàngam ak nàngam kayta wa kayt bi mu waxee lool nag ummu Ma'bad abu Ma'bad di jëkkër ji ne ko radiyallahu anhuma si fiihi li fa wallahi inni la araahu saaxiba qurayshin alladi tatlub mu ne ko ah, bi mu ko waxee lool mu ne soxna si décriral ma rajulun mubaarak jooju nga wax góor ju barkeel gi nga ne moo fi jaar moom laa bëgg nga daldi may ah, damaa bëgg nga daldi ma koy décrire melal ma ko melal ma góor googu fi jaar ndax kat man abu ma'bad maa ngi wàcc yàlla fa wallaahi maa ngi wàcc yàlla inni la araahu man gisuma góor gi ngay wax lu dul saaxiba qurayshin mu nekk ki nga xam ne mooy waayu quraysh bi nga xamante nii alladhi tatlubu bi nga xam ne moom lay seet Quraysh taa yi ci seet mu métti lañ nekk gisuma kii nga wax lu dul ne mooy nag waayu Quraysh ji muy alayhi salaatu wassalaam mi ni seet alladhi tatlubu mi nga xam ne moom lay seet ah loolooy laaj bi fa qaalat léegi ndaw si di ko tontu di ko décrire lim ko wax ne ko décrire ma ko fa qaalat moom mu ne kon ummu Ma'bad al-Khuzaa'iya radiyallahu anha wa ardaaha mu ne ra'aytu rajulan zaahira al-wadaa'a mu ne gis naa ak góor goo xamante ni nii rafetaayam dafa feeñ zaahira al-wadaa'a mooy koo xam ne ku rafet ku weex rafet koo xam ne daal rafetaayam jéggi na dayoo dafa feeñ man de moom laa gis xusnal xuluq wala nga ne xasanul xuluq non seulement leeraayam dafa feeñ rafetaayam dafa feeñ waaye xasu xasu xasanal xuluq ku rafet ay jikko la mais nan la ko xame ni mu ko xame mooy li nga xam ne noonu la jëflanteeg moom bi mu fa newee bi mu ñëwee gis nañ ni mu def dafa laajte ndax am ngeen loo xamante ne nii yàpp walla meew moo xam ne mën nañu koo jënd ah ñu ne ko déedéet loolu amu fi ñun amuñu yàpp ndaw si ne ko aw ma yàpp te tamit awma ma euh, moo xam ne mën naa la ko rattal di la ko jaay mu laaj ko ci ay teggin ne ko gàtt gële bi mu gàtt ki ci gàtt gële may moom nu ma fa deme luy mbiram mu nettali ko tëbul rek dem ratt ko sans ndigal mu ne ko ndax diŋ ma di diŋ ma jox ndigal ma daldi koy ratt mu ne ko boo fa fekkee loo ko ratt de boo fa fekkee soow faxlu bahaan ratt ko waaye bi mu ko rattee ba pare moom mi nga xam ne moom moom gàtt gi moom la njëkk jox ne naanal ratt jox ko ne ko naanal mu naan ba màndi naana ci ba màndi murattaat jox am na ndoom yi ñu naan ba màndi moom mu door a naan loolu bu dul xusnul xuluq lan mooy xusnul xuluq moo tax moom du ko gis jiire bu gàtt la waaye gis na fa xusnu xuluqihi alayhi am na ci beneen riwaaya xasanal xalqi au xasanul xuluqi xuluqi au lieu de ku rafet te taaru ay jikko la waaye xasanal xalqi ku rafet ak mbind la mbind mi ko yàlla bind kaana ajmalun naas alayhi wassalaam mu ne maliixal wajhi nit la koo xamante ne nii xar kanam gi dafa rafet ku rafet xar kanam la woon ki ma romb fii kooku ku rafet xar kanam la malixal waje foofu la yem mu ne déedéet lam ta'ibhu sul sujla lam ta'ibhu sujlatun wa lam tuzri bihi sa'la qasimun wasim fii aynayhi da'j wa fii ashfaarihi wataf wa fii sawtihi sahal ahwaru akhalu azajju aqranu fii unuqihi sata wa fii lihyatihi kasaafa idaa saamat fa alayhi alwaqaar wa idaa takallama samaa wa alaahu albahaa hulwul mantiqi faslun laa nazrun wa laa hadar ka anna mantiqahu xasaraatu nadmin yanxadir abha nnaasi wa ajmaluhu min ba'id wa axlaahu wa axsanuhu min qarib rad'atun laa tashna'uhu 'aynun min tuul wala taqtaximuhu 'aynun min qisar xusnun bayna xusnayni fa huwa andaru salaasati manzara wa axsanuhum qaddan lahu rufaqaa'u yaxufuuna bihi id qaala istama'u li qawli wa ida amara tabaadaru li amri maxfuudun mashhuud laa aabisun wala mufannat loolu la ndaw si wax déglul beneen yoon ñu jël lépp wax lépp dóoru ñëw ci firi waaw kii mënoo gis ablagu minha muy ndaw su ne woon ca àll ba gis nga ñoom ñooy asxaabul arbaabul luga ñooy ñi nga xam ne noo langue bi lañu naan balaaxa lañu naan muy ñi nga xam ne ci kaw gi looloo taxoon araab yi ci li ñu xamoon lool moo taxoon seen doom yi ñu leen doon nàmpale ca àll ba di leen yóbbu ci ñooñu ndax ñu dégg làgg bi ndax kaw euh, ville bi Makka ville commerçante la woon mooy nekk ville commerçante ku fa wax wax yeneen ay nit yoo xam ne bokk ngeen langue di fa ñëw te bu yàggee seenub làng day commencer di reculer ci yenn moo yu dootu ngeen ko amati mooy arab lay doon wala la bu mu ci langue bu mu ci man di doon bu jaxasoog langue yu bari ba reelu langue bi lañ ko gisa woon ca waa banu Saad te diyaari Saad di Halimatu Saadiya radiyallahu taala anha wa ardaaha nay déglu lim wax bi mu ko nee kon euh, décriral ma ki nga gis fa qaalat mu ne moom ummu ba'bad ra'aytu rajulan zaahira alwadaa'a xasana alxuluq maliixa alwajh lam ta'ibhu thujla walam tuzri bihi sa'la qasiimun wasiim fi caynayhi da'j wa fi ashfaarihi wataf wa fi sawtihi saxal axwaru akxal azajju aqran fi cunuqihi sata wa fi lixyatihi kataafa ida samata fa calayhi alwaqaar wa ida takallama samaawa calaahu albahaa xulwu almantiqi faslun laa nazrun wala hadar ka anna mantiqahu xasaraatu nadmin yanxadirn abha nnaasi wa ajmaluhu min bacid wa axlaahu wa axsanuhu min qarib rabcatun laa tashna'uhu caynun min tuul wala taqtaximuhu caynun min qisar xusnun bayna xusnayni fa huwa andaru thalathati mandara wa axsanuhum qaddan lahu rufaqaau yaxufuuna bi ida qaala istamacuu li qawlihi wa ida amara tabaadaru li amrihi maxfuudun maxshuud laa caabisun wala mufanna kon Ummu Ma'badin al-Xuzaaciya radiyallahu anha wa ardaaha mu ne raaytu gis naa rajulan góor boo xam ne waayiral wadaa taaraay taaraayam feeñ na leer na xasanul xuluqi xasanal xuluqi ku rafet jikko malixal waji xar kanam nga daal leer lam ta'ibu fujla doo ko doo ko ëyibal doo ko sikkal ndax biir bu rëy mooy amul woon biir bu rëy as sujj la mooy dëxamul batoni mooy rëyaayu biir mu ne kooku góor googu ma gis tam jaar fi te def fi miracle soow mii nga fi gis doo ko kooku biir bu rëy du du du du du lu ñu koy ŋàññ ndax amu ko walan tusri bihi sa'la waaye doo ko xeeb doo ko doyadal ndax boppam ndax bopp bu tuuti bopp bu tuuti du ko doyadal ndax bopp bu tuutiwul waaw wasiim loolu lépp day tegtale ak rafetaay xasiimun wasiim mooy ku rafet la ku taaru la xasiimun wasiim ku taaroo ko mooy alxusnu naka noon alxasim ñoo bokk lu ñuy tekki kon mu ne ku taaroo ko fii aynayhi da'j mu ne nag ñaari bëtam mooy portrait physique lay def fii aynayhi mu ci bii ci bëtam yi ñaari bëtam yi daaj mooy la ca war a ñuul dafa ñuul kukk la ca war a weex dafa weex la ca war a ñuul mooy ñuul kukk mooy daaj waaw ak fii aynayhi daaj mu ne loolu dafa ñuul mooy li nga xam ne moo fa war a ñuul dafa ñuul fi aynayhi da'j wa fi ashfaarihi wataf mu ne te nekk na ci mooy yéen dafa gu ak gudd wataf mooy tuul mooy karawu yéen dafa guddoon mooy chanru ajfaani yi tuul dafa am ak gudd mooy wataf mu ne wa fi sawtihi kantaa ci bu waxee nag baatam mu ne saxal mooy ne sewul baatam sewul yorul woon baat bu sew boo xam ne dafa ñaw xaaddu sawti déedéet mu ne moom nag axwaru ak xal mooy ne li weex ci bët bi dafa weex tal blanc immaculé li war a weex ci bët bi dafa weex tal axwaru ak xal la ca war a ñuul ñuul kuk mooy ak xal nga xam ne day nekk ci kii yi nu mu tudd daaj bi wax na le mooy ca biir la ca ñuul ak xal bi mooy yéen yi yéen yi dafa ñuul kukk nga xam ne mooy bët boo xam ne la ca biir dafa weex tàll li war a weex weex la ca war a ñuul ñuul kukk moo tax araab yi loolu comme ni ko ko xame dafa bokk ci li nga xam ne day wane ab taar mooy bët bu ñuul bët bu weex tal la ca war a weex weex tal la ca war a ñuul ñuul kukk moo tax boroom alxaamuus euh, mu ne mooy li nga xamante ne nii yashtaddu comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al Qastallaani indi laa mu ne an yashtadda bayaadu bayaadil ayni wa sawaadu sawaadiha mooy mu tar ci weex la nga xam ne mooy weex ci bët te mooy li ci ëpp la nekk ca biir ca digg ba tey ñuul mu tar ci ñuulaay te loolu lu ñu sopp la moo tax Jarir doon wax Jarir mbokk al-Farazdaq boobu Jarir euh, poète la woon poète la boo xam ne euh, bu mat temps euh, ginnaaw mook al-Farazdaq moom mu ngi doon dund jamonoy Omeyyade yi mooy l'empire Omeyyade muy waa Banu Umayya euh ñoom ñaar nag dañ doon sànnante ay pikk yu bari muy alfarazdaq ak jarir mi moo tax jarir moom moom moo doon wax naan te am na ci boroom xam-xamu luga yi yoo xam ne dañu ne weeram yi ñuy bëgg a wax mooy axzalu ma qaalatil arab mooy li gën rafet ci lu arab yi shu'ara u poète arab yi décrire comme niñ doon décrire seen coro yeeg jigéen ñi jamono yoon Jarir ne inna al-uyuuna allati fi tarfiha hawarun qatalatna thumma lam yuhyiina qatlaana yasra'na dhal-lubbi hatta laa hiraaka bihi wa hunna ad'afu khalqi llaahi insaana mu ne inna al-uyuuna allati fi tarfiha xawarun mu ne gis nga bët yi nga xamante ne nii ca wet ya daf caa nekk xawarun mooy la wara a weex weex tàll la war a ñuul ñuul kuk mu ne bët yooy de xatalat naa moo ñu rey ba ñu dee ñun bam ñu rayee nag lam yuhyina qatlaana bam ñu rayee dekki luñu <laughs> jarir moom mooy ne araab yi xasal <laughs> le waajo noonu naan dégg naa ko muy xasal <laughs> euh, mbokk suñ juga ba ndeysaan mu dégg dégg naa ne am benn daay naan ko dégg naa la ngay xasal xasal mooy di décrire taaru jigéen ñi nga xam ne araab yi dañ ko dañ ko dañ ko tàmmoon surtout seen poètes yi euh, moom la naan nag inna al uyuna allati fi tarfiha xawarun qatalatna thumma lam yuhyina qatlaana bët yi nga xam ne la ca war a ñuul dafa ñuul la ca war a weex weex qatalatna moo ñu rey ñun ba ñu dee summa ginnaaw galam yuhyi na dekkiluñu xatlaanaa ñi nga xam ne ñun suñu nit massacre biñ def daal dekkiluñu gaayu ginnaaw bañ leen rey ci xool rek mu ne yasraana dañuy sadd comme niñ naan saddum jinne <laughs> yasraana mu ne ñoom buñ leen xooloon jigéen ñoom buñ leen xoolee rek ñoom dañuy daanu mel ni ay ay ñu jinne dugg sadd leen yasraana zallub bi dañuy fàdd sadd zallub bi boroom boroom xel boroom koo xam ne saalu xelam dafa dafa set te weex te te tey nàcc loo am am xel loo mën a toll mu ne yasraana boo boo leen di gis ñu lay fàdd xatta laa xiraaka bii gis nga buñ la fàddee nag yow doo fa nekk di daanu yësile yow da ngay da daalu ji si après dootoo yëngooti hatta la xiraaka bi ba après dootoo bougeeti mu ne te ñoom ñi def loolu muy jigéen ñooñu kat waxun na te ñoom ad'afu xalqillaahi insaana te ñooy kat malgré tout ça ñu rey ñu bañu dee mais nag malgré tout ñoom ñoo ñi gën a ñi gën a ci nit ñi mooy góor ak jigéen ñoom ñooy ñoo gën a faible waaye xoolal rek nit ñi reye loolu pour wax la ah war mooy xawar googu ñoom dañu ko xamoon bu baax muy arab yi te dañu ko doon wax loolu euh, muy moom la ummu Ma'bad wax nii ne kon moom lay wax mu ne ahwaru akhalu azajju aqran mu ne ju aqranu mooy ne ñaari euh, xaaji bay ni mooy ba léegi ci bët yi la yow mooy kaw yéen yi ci kaw euh, mooy ne ñaar yi dañoo dañoo jegewoo dañoo jege ñoo aqran mooy maqrunul xaaji bay ni dañoo jege ñoo noonu noonu mel ni lu taqaloo mu ne loolu nag dañuy gis ne am na yeneen euh, yoo xamante ne nii description yonent bi alayhi salaatu wasallam yoo xam ne moom wa mooy ne côté bii dane moom affaire bi taqaloowul moo tax imaam as-Salih shami rahimahullah ndax dafa am boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yu ne yu hindi yooyu moom comme que moom ku ñu mooy description moo gën dafa am ñoo xam ne moom lañu privilégié ne boobu mooy bi nga xam ne mooy bi nga xam ne moo gina a dëgër alors que fii dane dañoo jege aqran mooy maqrunul xaaji bay ni mooy ci kaw yéeni mooy kaw yooyu dañoo jege ñoo lëkkaloo am ñu ne doonoo bële boo gën a dëgër mooy bi wane ne géej ñoowuñu mooy taqaloowuñu mais imaam as-Salih ash-Shami rahimahullah mu ne loolu yàqu ci dara loolu ñoom ñépp li ñu wax lool la ndax lan mooy ne ndax fii nii yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa newoon voyage te loolu mooy kuffaaru Quraysheen yi ñoo leen doon dàqi moo tax coonaab voyage poussière yi ak yooyu doo fa nekk di toppatoo di defar ak yooyu moo tax moom immu Ma'bad bi mu ko gisee noonu la mel waaye nag bu dee ne dafa toog nekk këram ak yooyu ak mi nga xam ne normal da gis ne yooyu noonu jegewul mooy ne tax lëkkaloowuñ noonu la leen boole muy boole bu rafet moom imaam as-Salih ash-Shami rahmatullahi alayhi kon euh, azaj mooy ne yooyu dafa azaj aqran mooy ne dafa diqa diqatul xaaji bay mooy ak ni nga xam ne noonu la euh, perfectionné ni borom bi subhaanahu wa mbind bi mu ko bind ci yéen yi ni mu ko melale woon moom alayhi salaatu wassalaam te wax na la ne dafa ñuul kukk waaw akbar ah! léegi mu ne muy moom Umm Ma'bad radiyallahu taala anha wa ardaaha ginnaaw bi mu nee ne moom góor googu fi jaar de moom daal az ahwaru ak xalu azajju aqranu mu ne fii unuqihi sata wa fii lihyatihi kasaafa mu ne fii yi nekk na ci baatam baat bi satan mooy mooy ak mooy ne baat bi dafa dafa dafa du baat bu tuuti la yor waaye dafa dafa dafa dafa njool mooy baat bu euh, boo xam ne moo koy waxe bu mooy dafa am ak yëkkatiku ak ak ak njool mooy dafa baat bi dafa yëkkatiku nekkul ne manto beeg yooyu dafa kolewu ci mbagg yi wala dafa jege yoon non dafa kawe baat bi da gis baat bi ni mu kawee yëkkatiku ndax mu ne fii unuqihi satan mu ne wa fii lihyatihi kasaafa kanta euh, sikkim bi nag muy sikkim bi karaw sikkim bi mu ne dafa am kasaafa mooy ne dafa sëq Allahu akbar gaa yi nga xam ne dañu ne dañuy niroo niroo dañoo bëgg boo leen waxee ñu naan de toute façon àtte dinañ ci gën a ñëw insha allah mooy àttey wat sikkim te gaa yi kat ñoo la daq ne ñoom yonent bi alayhi saabu saabu rekk lañu ñu gëm te moom la ñuy bëgg nirool waaye foo leen fekk ñu ngi ndox seen sikki bi wat rek du ñu bàyyi dara fu muy waaye kiiwe ñu boo leen koy wax bu ñu doon sax ne après xam na ne li ñuy def dafa xaraam ndax àtteem dinañ ci ñëw insha allah bëgguñu fii dugg ci àtte boobu muy gën a gudd mooy ne naka nga naan kii laa bëgg waaye ni mu mel nag moom bëgguma koo mel ah non non ah, non non non xool ñi ko décrire ñépp loolu lañu wax benn ngi wa fi lihyatihi kasaafa mu ne te ci ah, sikkim bi mooy karaw sikkim bi kasaafa dafa sëqoon waaw ida fa alayhi alwaqaar mu ne bu noppee nag ak tiyu moo koy mooy day forcer le respect bu noppee moom góor boobu ñu alayhi salaatu wassalaam fa alayhi al waqaar nga gis ku ko gis rek foo jaar respecté ko ndax ni muy téyoo ak kii bi muy dégager mooy alluram tamit lim noonu rek boo ko xoolee bu noppee fa alayhi al foo jaar boo ko xoolee rek da lay te tamit danga koy respecté doo ko ñemee noonu fa alayhi al waqaar ida fa alayhi al wa ida takallama sama wa alaahu al mu ne nag waaye nag bu waxee sama wa alaahul baha bu waxee nag ñépp ba koy dégg sama day kale wa alaahul baha waxam moo tax euh, sëriñ bi ndànk rekk lay wax loolu du tagg loolu noonu du tagg euh, sénégalais nag moom dafa jàpp ne loolu ak tagg la naan moom de baax na ba moom mooy loo xam kenn ko moom dañ koy jottali loolu du tagg yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu doon wax ñépp koy dégg ñépp koy dégg xajjatul wadaa mais kenn jottaliwu te ay milliers des milliers de personnes a fa newoon xoj mooy nettali boobu ngay dégg muy xutbaam bu siiw boobu ca aj aj gu tàgg tàggatoo ba mais kenn kenn jottaliwoo te ñépp ay milliers ay milliers de personnes ak aj gi foofu yépp ba muy wax nit ñi ca xadiisu Jaabir ibn Abdullah bi nga xam ne waa alu bayti rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñoo ko jële ci moom bi mu naan ayyuhan naas alaykum as-sakina comme nim ne ci as-sahihayn as-sakinatu as-sakina naan leen ndànk ndànk ndànk def leen ndànk def leen ndànk bu ma soona wax ñépp koy dégg xutbaam yi mu doon def ngay dégg ba liy xewee alal bara mu yéeg ci minbar waxuñ waqaamal lii waa ji nga xam ne moom moom moom mooy ki koy bu waxee ki koy jottali di wax de déedéet moom moo doon wax moo tax mu ne moo tax loolu tagg ak tagg mooy koo xam ne bu waxee nit ñi dégg li muy wax loolu moom ay tagg léegi nag ku yàlla bind yow sa baat mënu la jóg loolu yàllaa la bind noonu waaye dama laa bëgg wax ne du tagg ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi gën ñépp bu ma soon a wax ñépp koy dégg ida takallama sama wa alaahul baha waaw akbar mu ne xulwul mantiqi ku ki fi jaar daal ku neex wax la buy wax daal moo dàq lem doo bëgg mu arrêté noo waxama dàq loo mës gis mësoo dégg kàddu gu doo dégg mukk kàddu goo xamante ne nii dina mel ni kàddoom moom moomu xulwul mantiq gisoon nañu iblis bi ñuy gis euh, seen réunion bi kuffaaru Quraysh ñi defoon ba gaay ne euh, Abul Aswad ne nañ ko génne suñu dëkk ci waxu ñu ne moom la abul al non alma muttalib bi ne nañu ko génne suñu dëkk bu ko génnee suñu yoon newul ci fan la dem iblis ne leen lay ma hada lakum bi ra'y loolu moom du xalaat bu baax alam taraw ila xusni kalaami wa xalaawata mantiqi wa xalaawati déedéet idée boobu moom baaxul expulsé koo fat mais kooku kooku kooku résoudre problème kooku da kooku mooy yow yow ni ngeen def ni loolu bu ngeen ko defoon mooy ne yéen da ngeen rek reporter problème bi te bu boobaa sax lay gën a bu ñëwoon léegi gisuñ yéen kàddoom gu rafet wa xus wa xusni mantiqi ak kàddoom gi nga xam ne galaba alayhi quluban rijal ak kàddoom gi nga xam ne moom la noote xoli góor moo tax ndaw si ne radiyallahu anha xulwul mantiqi ku neex kàddoongoo faslun waxam day tàqale diggan dëgg ak caaxaan bu waxee day tàqali kàddoom day tàqale diggante dëgg ak caaxaan Allahu akbar Allahu akbar nag du dañ koy nettali rek pour ñu naan est mooy nag ku ci nekk xoolal yow est-ce yow nii nga mel est say kàddu kàdduy mudaahana rek nga fi newe baax na ci ay am na fu mu baax mais am na foo xam ne baaxul mooy raayalante rek di di maslaa rek am na foo xam ne baaxu fa yow bu dee ne yow sa kàddu yépp maslaa la ba jaare fa suul dëgg mooy ne yow xam nga ne yow sori nga ak ni sang bi meloon alayhi salaatu wassalaam xulwul mantiqi faslun mu ne nag waxam day taqali diggante caaxaan ak neen te dafa leer nañ bu waxee rek caaxaan dandu nale dëgg taxaw waaw akbar noonu la meloon de mu ne laa nazrun wala hadar laa nazrun te waxam ba léegi laa nazrun wala hadar mu ne te waxam du tuuti tuutiwul waaye bariwul mooy li mu war a wax li ñu war a wax képp képp lay wax du ci wàññi du ci yokk te loolu mooy al loolu mooy al baliix bu la laaw yi bu ko araab yi di wax mooy ki nga xam ne moom bu waxee waxam amoo dara loo ciy xool naan mais nag manoon na ko gàttal quoi manoon na ko euh, mi wax ju gudd ji yëpp manoon na ko wax nag ci ñaari moom moom doo ci wax lool waaye it doone waaye euh, non li wax dafa compliqué kenn xamu ko mënoon na ko gën yaatal nag it naab ko mooy gin koo euh, tas nag euh, ba gaa yi yokk ko dugal ci yeneen gin koo leeral ba nga xam ne bu pare nit ñu comprendre déedéet mu ne laa nazrun mu ne moom de waxam tuutiwul wala hadar te tamit bariwul li mu war a wax lay wax du koo xam ne day mbel mbel mbel mbel sujet bu ne mu dugg ci déedéet waaye tamit li ñu war a wax bu teewee du ci wax ay deux loo xam ne cinquante mots lañ ci war a wax du ci wax ñaari baat walla ñeent wala quarante-neuf toog déedéet moo tax mu ne la nazrun wala hazar mu ne nag ka anna mantiqahu xazaratu nadmin yanhadirn mu ne nag boo xoolee doom gi buy wax mu ngi mel ni weru euh, euh, euh, wursu ngalam wu ñuy nos ni muy wadde noonu boo koy nas boo koy nas ni muy wadde naan toog di dal pierre précieuse yi naka noonu noonu la baat bi buy wax noonu la mel ida takallama mu ne boo ko mantiqahu ka anna mantiqahu xazara xarazaatu nazmin yanxadirn xarazaatu nazmin yanxadirn mel ni wursu ngalam wu ñuy nas ni muy rote ndànk ci grafetaay noonul mu ne noonu la mel Allahu akbar mu ne abha naasi wa ajmaluhu min ba'id mu ne mooy ki nga xam ne abhan nas mooy ki gën a ci nit ñi gën ci am caractère moo ëpp ci nit ñi caractère mooy boo ko gisee caractère bi amul keneen ku am ni lu ni moom abhan wa ajmaluhu waaye nag moo dàq fuuf dàq nit ñépp min ba'id ci sori boo ko séenee mu sori buy ñëw caractère am moo gën a caractère nit ñépp waaye moo leen dàq boo leen séye bu la soree di ñëw waaye wa axlaahu moo leen gën a rafet fopp wa axsanu min qarib gin leen a taaru ci bu la jege bu leen soree moo leen dàq bu leen jegee moo leen dàq céet waaye umma ba da mën a waaye radiyallahu anha kon mu ne gis nga moom moomu de abhannaasi abhannaasi nga ne ko foofu la yem mu ne wa ajmaluhu min ba'i bu soree moo leen gina moo leen gina am caractère ta moo leen dàq waaye wa ahlaahu wa ahsanahu min qarib moo leen dàq moo leen gën a taaru leen bu jege mu ne rabatun moom moomu fi jaar nga may laaj yow abu ma'bad kooku rabatun rab mooy marbu'ul xuluq al xalqi mooy ni ak mbindam dafa yem njoolul gàttul raba mooy laa bil tawil wala bil qasir du koo xam ne dafa gàtt waaye tamit du koo xam ne dafa njool de dafa yem kooku dafa yem moo tax muy expliquer nag raba googu lan la tekki lim ne rabaatun ku yem la ci mbind mbind mi ko yàlla bind moo tax mu ne laa tashna'uhu aynun min tul benn bët du ko du siggi di ko mere ndax njool gu mu njool boo koy xool di téeg ba mer ko waay waay waa ji moom c'est que moom nag booy wax ak moom foog nga téen a ba sa baat bi waa ji wékkeeku mu ne melu lool ne laa tashna'uhu kenn du ko bañ ndax njoolaay la tashna'u aynun min tul benn bët bu ko war xool du ko mere du ko bañ ndaxum njoolaay mu ne wala taqtaximuhu aynun min qisar waaye tamit gàttul ba benn bët bu ko bëgg xool du ko doyadal du ko jéggi doyadal ko ndax gàttaay raba bi lay tekki mooy ku yemamaay ci dund ci bind gàttul njoolul mu ne nag husnun waaw akbar mel na lii nag noo bii moo ci gën a bokk na ci ci gën a neex ci yim wax husnun bayna husnayni fa huwa andaru thalathati manzara waaw akbar mu ne husnun bayna husnayni mu ne bu ma la koy mën naa la koo misaalal ci ay branche bu doon ay branche garab yu rafet te taaru mu ne bu doon loolu mën naa la ko misaalal dama la koy misaalal xusnun muy euh, comme branche bayna xusnayni diggante ñaari moo tax imaam az-Zurqaani rahimahullah ñaari diggante ñaari branche moo ne kooku ki mu ci jublu li feeñ mooy ne ah seydna abu bakar ak seydna amir ibn fuhayra radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne moom la ñoom ñaar la ci jublu ndax ñoo àndoon ak moom mu ne xusnun bayna xusnayn bu ma la ko doon misaale mu ngi mel ni branche car entre ñaari car la nekkoon wa huwa andaru thalathati waaye bàyyi ma yooyu yépp boo leen boole woon moom moo leen gën ndaataa tëllëxe gin leen naat ak xoolin boo leen xoolee moom moo ci gën a rafet la bëgg a wax war xusnun bayna xusnayni wa huwa andaru thalathati manzara moom moo leen gën rafet ñoom ñoo ñépp ñoom ñaar ñetti amoo sax loo ko mën a misaale ndax loo ko misaale sax moo dàq la nga koy misaale waaw akbar xusnun bayna xusnayn fa huwa andaru thalathati mandara mu ne wa ahsanuhum qaddan moo leen dina rafet ab taxawaay taxawaay moo leen ko gën rafet moo non seulement moo leen dàq mais mooy ne dalaa bëgg wax ci fànn yépp xaddan wa ahsanuhum xaddan moo leen gën ab taxawaay Allahu akbar Allahu akbar ndaw si nag radiyallahu ta'ala anha wa ardaa ay lii la lii lii non saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum man ay sut leen a fay xoolal ma lii rek xusnun bayna xusnayni fa huwa andaru thalathati manzara mu ne wa ahsanuhum tamoo leen daq gin leena taaru qaddan ab taxawaay tey moom description alayhi salaatu wassalaam rek lañ ne Allahu akbar mu ne nag loolu mooy wax na la ci jëmmam ji moom alayhi mooy defal na la portrait physique léegi nag mu ñëw dina waxal ñi mu àndal wax na la portrait physique mais tamit portrait boo xam ne du physique mooy nee na la xasanal xuluq xasanal xuluq ku yi jikko la ku taaru jikkoo ngo léegi nag mu ñëw nag dina wax ñi mu doon ñi mu àndal waa ñi mu àndal moom ba dañoo mel ni tey relation taalibeeg sëriñ ni ñu ko xamee léegi nii wala ni ñu xamee relation taalibu ilm ak sheykham ak sëriñam kiy sàkku xam-xam ak ki koy jàngal est-ce que relation bi nga xam ne noonu ñoom lañu mel tey nga xam ne lu sëriñ biy cere ci lañuy ne duñu réviser duñu jàng duñu def dara dañuy ñëw rek te bu loolu mooy buñ amee temps luñ leen laaj xamuñu ko waaye luñ leen digal duñ ci def dara tous lu dul yi nga xam ne ci wàllu folklore la jëm mooy yi nga xam ne après day visible ñépp naan réussiroon na yooyu rek lañ est-ce que relation boobu la am ak ñi doon àndal mu ne ma déglu leen man Ummu Ma'bad al-Khuzaa'i ma wax leen man nit. Euh, euh, oh, sal la la nan la ko araab yi waxatee sax waaye ci gis bokkul ak ki nga xam ne dañ koo nettali laysal xabaru kal muaayana ki ñu ki ñu nettali waaye yemul ak ki nga xam ne dafa ne jàkk gis ak bëtam man bu dee pièce euh, monnaie euh, billet cent euros moom dama koy dégg rek waay waay man ak ki nga xam ne moom biyeetu biyëb cent euros da koo yor dugal ko poosam ko bokkuñu laysal xabaru kal muayana waay waay ki la nettali ak ci gis yemuñu xabaar ak gis yemuñu kon mu ne no kaay leen ma wax leen la ki ma leen décrire nii alayhi salaatu wassalaam ta jaar fi bàyyi fi meew mi te amuñu fi dara lu ñu war a rat mu ne lahu rufaqaa'u yaxufoona bihi mu ne lahu ñeel na ko am na rufaqaa'u ay àndaloo nag yoo xam ne ñoom la àndal yaxufoona bihi dañuy moom moom moom ñu ngi ànd ak moom saa sune ne ñoo xam ne dafa mel dañu mel ni ay takkandeeram waaw mu ne ñooñu ay dafa am ay àndandoon ak yoo xam ne yaxufuuna bihi ndax lan jikko rafet yi ñu gis moo tax fu mu nekk ñoom ñoo nekk ak moom moo tax ba waaja ñëwee di kaas ci benn hakim ndax moom nee na waa ji dafa ñëw di kaas ci benn waay boo xam ne yàlla da ko mayoon xikma sagesse mais nan la doon kaas la fekk que nit ñi am na moom dafa gis ne nit ñi dañ doon nekk ci moom di ànd ak moom fu mu nekk ñu nekk fa di ko fekk këram di kii après mu jékki-jékki gisatu leen mu ñëw nag di ko wax xarit bi te xarit bi boroom ku yàlla mayoon la cim xel bi mu ko ko waxee mu ne ko ra'aw fiika eh, mahabbatan fatajamma'u wara aw fiika mahabatan fatafarraqu wala fatasadda'u mu ne ko xarit sama gis nga li taxoon ñu doon ànd ak yow dañoo lool nag da gis ne peeru nit ñoon am na ba léegi may bareetu mooy ne gis nga ñooñu dañoo gisoon ci yow li taxoon ñu doon ànd ak yow ak cofeel lañ gisoon ci yow sax cofeel ak sax mbaax moo taxoon ñu doon ànd ak yow foo nekk gis leen yow nag ba nga demee ba jàpp ne ñii dañoo il il ñoom nag ñu ngi commencé nag di nekk fardeau ci man fu ma dem gis leen fu mu nekk ñuy ànd ak man ah bañ gisee yow ci yow loo xam ne jikko ju baaxul la loo xam ne moo leen dawloo ah ñu dem seen yoon fatafarraqu ñu daal di tasaaroo dem da ngay gis ne ba léegi am na ñoo xam ne noonu lañuy ñuy àndeek nit mais ñu ci bari ñoom dañuy ànd ak yow li ajli dirhami wa diinaar li ajli li yóoroyaat wa dolaaraat fii moom léegi ñu bari dañuy ànd ak yow ndax lan ndax euro yi ak dollar yi fekk yaa leen ko yor rek langal la ko ra'aytu an-naasa qad maalu ila man 'indahu maalu wa man laysa lahu wa man laa indahu maalu fa anhu nnaasu qad maalu raaytu nnaasa qad infaddu ila man indahu fidda wa man laysa indahu fidda fa anhu nnaasu qad infaddu loolu la mu ne raaytu man de man jaaxle naa léegi raaytu nnaasa gis naa nit ñi qad maalu ñu jéng jëm ila man indahu maalu jëm ci ñi nga xam ne ñoo yor alal àndatuñoo nit ngir benn principe te loolu nag du ci politiciens yi rek ñu naan transhumance de moom ci ay xar lañ ko xame woon ki bëy mais yow est-ce que xool nga yow yow yow sa ndax kooku mooy ki toll nekk politicien yow est-ce que boo nekkoon foofu doo def ni ñoom xoolal yow sa quotidien sa ñi nga doon ànd daaw ak ren ba léegi ak ñi nga xam ne ñoom ngay àndal lan moo tax nga topp leen boo sincère rek sa digganteeg yàlla voilà bu boobaa di nga trouver lan moo tax yow politiciens yi nga naan dañuy transhumé ñu koy def ndax ku ci ñi ci ëpp bu ñu seetaatee seen bopp xam ne ñoom seeni comme que ñoom euh, euh, amuñu benn dara daraja ci dëkk bi mooy ne néew ngeen ci place yooyu seen yos feeñul ndekete yow it noonu ngay def mooy yow copain yaa ngi xool ki nga xam ne moo nekk ci art moo nekk ci high class beeg moom am na ñu ñu ñu ñu VIP bi lay àndal kon ma ànd ak ñooma bu de lool dañee ci moom dem ci keneen ma dem ci keneen yéen a kon mu ne ra'aytul maala na man de gis naa nit ñi xat maalu ñu daldi jéng jëm ilaa man indahu maalu jëm ci ki nga xam ne ñoo yor alal yi wa man laysa indahu maalu képp koo xam ne amoo alal fa anhul maasu qad maalu nit ñi daldi di wëlif wan la ginnaaw dem sa yoon booy am ñu nekk boo faytee gaa ku nekk naan xaw ma la woon kër gi commencé wit mu ne waaye tamit gis naa nit ñi xadin faddo ñu bëbb ñoom ñëpp jëm ilaa man indahu fidda ñi nga xam ne ñoo yor or bi ñoo yor lan argent bi waaye ku amul fidda ku yor argent gaa yi bëbb jëm wëllif la waaye ra'aytu an qad dhahabu ila man indahu dhahab gaa yi jëm nañu dem na ci ñi nga xam ne ñoo yor dhahab bi mooy or bi ku yorul zahab nag gaa yi dem wóllif la waa est ñii moom loolu lañu ànde woon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah non non non non non non jamais jamais jamais jamais ah non ñii bokkuñu ñii bokkuñu yëpp ñooñu moo tax mu ne ñoom lahu moom ñeel na ko asxaabun ay àndandoo yoo xamante ne nii ñoom yaxufuuna dañuy nekk ak moom bii nii win yu wër ko fu mu kii rek ñu nekk ak moom di xaar lenn loo xamante ni lu mu bëgg la lu dul ñu taxaw wax mais ñam ñoo taxawee lii lépp Seydina Abu Bakrin ak Seydina Amir ibn Fuhayra mooy akbaruhum hawlan ki leen gën a rëy le yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy seydna abu bakar radiyallahu anhu mu ne ina in qaala li qawli bu waxee ñépp naan teg waaye est-ce que yi moom ñaata yoon ñaata yoon mu ne ñii gis nga ñi ñi mu àndal ñi àndal nag moom àndoom bu waxee ñoom ñépp a koy dégg istama'u li qawli ñu déglu waxam wa in amara te bu diglee tabaadaru li amri buy digle ñuy gaaw jëf li mu wax li mu jëf li mu digle mu way léegi ñun xoolal sëriñ si mooy jàngalekat yi genre euh, danga ñaata yoon ngay gis ci conférence noppi leen noppi leen noppi leen mais li ci gën a soof nag mooy bu dee ne ñu organiser affaire yi ñooy wax seen biir naan pour les c'est pour les raisons de de l'organisation non non loolu du lay bu ngeen amee lu ngeen di wax ngeen defante signe wala ngeen bindante texto bu dee yor ngeen ngeen daje ngeen ngeen ne nañ génn ba jëb bi ci ngeen waxe loolu mais naka lañ naan nit ñi noppi leen téye micro bi noppi leen ba pare ñu xool ñoom bu ñu xoolee gis ñu organiser. toog di wax wala kilifa bi wala daa am sëriñ bu fi ñëw ñu toog di wax ak moom mel ni sëriñ bi moom waxtaan wi ñoru ko moom alors que moom la gin a soxal moom la gën a soxal moom moo waroon a ki nga xam ne moo waroon a joxe modèle moo waroon a joxe exemple moo waroon a njëkk a noppi bu ko defee ñépp xam ne ah fii kenn du fi wax mais bu dee sëriñ bee ngi wax ak benn taalibe boo xam ne xaw ma muy lu mu doon di di reetaan di kii te waa ji waxtaan a ñuy waxtaan ngeen bëgg noppiloo mbooloo mi mais loolu du sotti c'est pas cohérent c'est pas cohérent ñépp la concerné yaa ayyuha alladina amanu la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum ba'dan an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun yéen ñi gëm yàlla bu leen yëkkati seen kàddu ci kaw kàddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te kàddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jeexul ba mu génnee àddina mais fépp fu ñuy waxe alxuraan xadiis ak yooyu yooyu waxu yonent bi la alayhi salaatu wassalaam xadiis alxuraan moo ko leeral yooyu buñ koy jàngale ku fa nekk di wax ak ku man di doon mooy sëriñ bi fi ñëw ak nu man sant kooku dañ ko war a nekk mais kooku kan moo ko ci jëkk a dimbali mooy ñi ko fi invité mais bu dee yéen yàkka pour jàpp ngeen ne mu toog di déglu lool da koy ennuyer mais bu dee day ennuyer da koy ennuyer loolu kay mooy kii jaw ko koo xam ne wax diine da koy ennuyer yow en attendant waa ji waxtaan ñépp toog yow ngay waxtaan ak moom ngir muy euh, ngir daal di koy détendre kooku bu dee euh, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub bu dee ne lii bi alxuraan ak xadiis ak yooyu du mooy dalal xolam lan mooy dalal xolam kon mooy ne gis nga li tax résultat bu bon bi ñu am ci domaine yépp njàng yi li ci barkeel ci bariwul moo tax yàgg ci daara ji doo xam tus dara doo ko xam di dem ak ñëw rek yàgg ci daara ji dara doo ko xam ndax gaa yi benn adab ànduñoo benn teggin dara adab zéro amul benn teggin te yéen day yàq jëfa mooy lu garaaw la an tahbata a'malukum ndax neef yi ñuy wax xadiis yonent bi alayhi salaatu wasallam wala yooyu alxuraan nga nekk fi yow di wax di di polémique ci wet gi wala di wax beneen sujet moo xam naan damay pousser pour l'organisation ak yooyu mais li ngay risquer mooy yow gis ni julli yi nga mës a julli yëpp bul taxawati fen bul dem dee di yaakaar yàlla fay la ndax defatoo fi dara lépp la yàllay maam sa aju màkk bu doon defoon nga ko màbb loolu lépp loolu ngay risqué sa koor yeeg sa azaka yeeg sa ziyaar yeeg yi nga def yépp mooy mu màbb sa wér di yeeg lépp tasaaroo jaar fële loolu lay loolu ngay risqué ah mais moo tax gars yi moom la saxaaba yi radiyallahu ta'ala noonu lañ meloon ak seeni taalibe buñ doon wax ñépp dañuy noon taabi'i taabi'i yi noonu lañ meloon bu ñu jàngale xadiis nit ñi dañuy fees del ba ñu ut koo xam ne day jottali wala ñu bari kii taxaw fii kii taxaw fële nit ñi banaan teg kenn wax loolu danga koo mën a xam danga koo mën a am fii boo nee noppee nga gis ñaar ñoo xam ne moom moom foo fexe foo dee nu man di jaar dinañu wax ndax jàpp nañ ne kenn déggatu leen ñu gaaw di wax ci suuf mais moo tax it xoolal résultat bu yées bi ñu am dans tous les domaines ñii nag meluñu woon noonu ida qaa in qaala istama'u li qawli bu waxee ñu daal di déglu waxam buy wax ñépp naan teg waaw moo raw waaye moo raw tiers wala minute de silence ñépp naan teg moo tax ngay gis ci xadiis yi que yonent bi alayhi salaatu wasalaam bam ñuy xutba keroog suñu bopp yi picc yi comme si picc ñoo taxawoon ci suñu bopp yi ndax doonuñu woon yëngu bu doon wax yi ñaata yoon lañ naan ak dallu ak ak ak déglu ak déglu ak déglu danga koy wax ba yow Ah, ndax ku ci am fulla da ngay arrêté bi ndax nag affaire bi bu leen risque loolu lële te yow boo ko nangoo xam-xam nanguwul yenn mauvais comportement yi ak yenn euh, euh, euh, reewane yi yenn suufu adab yi ñàkk teggin yi yow boo ko nangoo yow miy jàngale xam-xam moo ko nanguwul dafa am ay règles yoo xam ne foo jaar nga soutenir amul sa man sama tempérament lii daak déedéet du affaire u tempérament tempérament tempérament du affaire u moo tax suñu résultat yi bon lool nga dégg ñëw ci waxtaan mu waxtaan ba pare nga ñibbi naan lu mu wax wala ci biir waxtaan wi te yow li waral bu doon sax daam loo doon noté wala yooyu mais danga doon wax wala sa téléphone nga yoroon di di di catee wala di bindante teg soowa après nga bëgg yow waa ji nekkoon di déglu nga ne ko lan la wax mais bu lay wax li mu wax day perturbé ba pare lële da koy raw yaa subhaanallah moo tax ñoom nag melu ñoon noonu moo tax mu ne ñoom de in qaala bu waxee istama'u li qawli ñu daal di déglu waxam wa in amara bu diglee tabaadaru mooy ñu gaaw njëkkante bu diglee dañuy njëkkante li am am yi ci li mu digal ñun ñaati ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasallam lañu xam waxuma la ay euh, sunna yoo xam ne mais farata yi ñu xam ñun ñaata lañ ci duur mu daanu rendi leen ray leen toog ñaata ñaata lii dafa xaraam nga naan euh, alxuraan ko wax di xaar buñ ne nee yonent mi alayhi salaatu wasallam wax sunna moom ñu ngi laaj bi laaj bi ndax sunna la mooy ngir buñ ko xamee ñu bañ koo def allahu akbar ya subhaanallah shattaana shattaana ma baynana bayna ma bayna ma waqa'a fiina kaana alayhi salaf aka wute suñu diggante li salaf yi newoon ñoom amr ibn abil hasan mu laaj abu barzat al aslami radiyallahu taala anhu mu ñëwoon basra mu profitoo saxaabu bu fi ñëw mu profitoo laaj ko kayfa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli al maktubaat ci as-sahihayn naka la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon jullee farata yi mooy julli yi yi waxtu yi la ko doon laaj loo xam ne lu banal la keneen ñëw di laaj kayfa kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yatawadda naka la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon jàppe Allahu ndax lan bu ma ko xamee ci lay dee moom mais ñun dañuy laaj ngir rey affaire bi ñun kay lu ñuy def lu ne buñ buñ ko doon def sax te yëguñu woon ne mbir mi du farata sunna la bu ñuy yëg ne sunna la ñu koy ñu koy ñu ñu ñu koy këg sunu dóor ko mu wadd ñu bàyyi ko jàll fële après nag ñu jaay benn am benn arrogance boo xam ne jàpp ne nag ku yëngu ñoo la gën ñoo gën salaf si koo wax muy muy muy muy guuxi lexaka jàpp ne moom moom tekki na dara moom te du dara kon mu ne moom wa in amara bu diglee tabaadaru li amri dañuy njëkkante ci li nga xam ne moom la digle ngir def ko mu ne mahfuudun mashu mahshuud mahfuudun mahshuud mu ne mahfuudun mooy koo xam ne ku ñuy liggéeyal la mooy maxduum mooy mahfuud liggéeyal ko lañ toog lañ lañ dëkk duñ bàyyi mu defal dara boppam lu ñu gis ne bëgg na ko bala moo kii ñu daal di koy defal soo nañu Seydina Abu Bakar nee na dañu kii ma xool bi naaj yu tàngee ñu génn bi ñu génnee may xool ker gis xeer wu rëy may xool ndax am na ker ma gis sa ker bu tuuti ma faxas ko defar ko lalal ko fa mais pas boppam ne mu lalal ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko woo bu agsi mu ne ko ittaja ya rasulallah allahu akbar ne ko tëddal fii yow ndaw yàlla bi ba pare mu xam ne bu tëddee ak dox gi ñu dox dinañu xiif nañu mu jóg di wëri fan la mën a ame di xool ndax amul kenn koo xamante ni moo leen di seet ak talab ñu leen di chercher ndax kenn jegewu fa ñu naan déet mu utal ko soow defaral ko def ci ndox ba mu sedd mu ëndil ko waaw ak nii ñoom ñëpp noonu la woon alayhi salaatu wassalaam dinañ gis keroog Xudaybiya waaw akbar waaw akbar nañu bàyyi bàgg foofu ca al-Mughira ibn Shu'ba ak Urwa ibn Mas'ud ath-Thaqafi ne ko xëccal sa loxo bi ne ko sa loxo bii ngay jàpp ci sikkamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di di ko foowe laa bëgg nga dindi laata nga laata ngay xëccaat sa loxo doo fa fekk loxo Allahu akbar xëcc dindil sa loxo bi ci sikkim xaw ma looy doon loxo ndax sama jaasi gi ma yor ci laa koy dog di ko teg jaasi gi naan ko tog tog sa loxo bi na gaaw deñ bala ngay retiré waat loxo doo fa fekk nga ëñ sa loxo dootoo boo xëccaaxee dootoo desee dootoo gisaat loxo kon moo tax mu ne la mahfuudun ku ñuy liggéeyal la waaye mahshuud ku am mbooloo la ku am mbooloo la moom alayhi salaatu wassalaam ndax ku mel noonu neex dëkkal foo dem doo wéet fenn doo wéet gaa fi nekk naan gaa xanaa dañ maa ba yow loolu du la dal moo tax mu ne mahfuudun ku ñuy dimbali ku ñuy liggéeyal la waaye mahshuudun borom mbooloo la moom alayhi salaatu wassalaam di dajaloo fa moom fu mu toog mais moo tax Urwa wane woon Ibn Mas'ud al-Thaqafi Abu Mas'ud al-Thaqafi radiyallahu anhu mu ne man di dugg naa dem naa ci Kisra dem naa ci Qaysar dem naa ci bureau yëpp waaye masumaa gis maa ra'aytu kama yu'azzimu asxaabu muhammadin muhammada alayhi salaatu wassalaam ñoom ñépp gis naa leen te gis nga ñooñ seen protocole liñ mewoon biir palais bi di protocole bi ak bu buur bi ñëw gaay bi ñuy def bi nga xam ne presque ñoom ñëpp ay sujet buur bi la lu ku di nekk yow sa bakkan ak sa vie mën nañ ne mu ngi ci ci ci catulaat nañam bu ne dee nga dee bu nee bu nee dee léegi gaay rey mais mu ne ñooñu malgré yi ñuy defal seen buur yi leen topp yépp masumaa gis ñoom ñu màggal seen buur yooyu ba toll ni nga xam ne noonu la saxaabaay muhammad yi alayhi salaatu wassalaam ndax taay tuubagul woon di màggale seen sang boobu di rasulillah alayhi salaatu wassalaam waaw akbar moo tax mu ne mahfuudun mahshuud mu ne laa aabisun wala mufannad mu ne laa aabisun nekkul koo xam ne day ñëkkal kanamam di mer di ñëkkal xar kanamam déedéet laa abis abasa watawalla du nekkul koo xam ne aji ñëkkal kanam la déedéet wala mu fannit te nekkul koo xam ne tamit wala mu fannad te nekkul koo xam ne dafa bari lu muy ayibal ñi nga xam ne ñooy ay àndandoo Allahu akbar mooy bariwul lum leen di du koo xam ne lawaam la dafay nekk rek di leen euh, di leen ëybal al lawmu déedéet moom doon moom melul noonu wala mu fan nag te tamit du koo xam ne waxam wala mu fannat day tekki tamit koo xam ne waxam amul solo nekkul koo xamante ni wax ji ay waxam amul solo waxam yépp solo la allahu akbar loolu la umm ma'bad radiyallahu taala wax abu ma'bad di jëkkëram ji bi mu ko laajee bi mu waxee loolu fa qaala abu ma'bad ne ko moo tax mu ne yaani baalaha mu ngi ci jublu kan mooy jëkkëram ji hada ne ko kii nga ma décrire wallahi maa ngi wàcc yàlla saaxibu Quraysh mooy ki waa Quraysh di seet mooy waayu Quraysh di de alayhi salaatu wasalaam alladi bi nga xam ne tatlubu moom la ñuy seet walaw saadaftu man de bés bu ma daj was bu ma bu ma dajeek moom laltamastu an asxabawu dinaa dinaa déglu tout ngir ànd ak moom wala ajhadanna in wajadtu ila zalika sabila bu ma daj gis nga ma ko dajaloon nag moom comme nii damay ànd ak moom waaye comme que nag ëcc na ma dem na wala ajhadanna li ci kanam li ñu weesu weesu na ma waaye li ci kanam la ajhadanna dinaa yulli sama doyog coono sama doyog coono naa ko ci def in wajadtu ila zalika sabila bu dee trouver naa possibilité ngir dem fekk ko fu mu man di nekk ngir ànd moom léegi loolu mooy exposé bi nga xam ne moom la ummu maabad defal boroom këram googu di abu maabad euh, bi nga xam ne ci la ko laaj li nga xam ne moom la ko laaj léegi bu ñu delluwaatee ci xadiisu saydatu asma bi bi nga xam ne waxoon nañ la ne imaam ibn isxaaq rahimahullah moom da ko solowoon ci sanad boo xam ne dafa dogoon waaye waxoon nañ la alxaafizul yaamuri comme li imaam al az-Zurqaani rahimahullah wax këne moom daal dina koy jotal jaar ci yoon Hisham mu jële ko ci baayam di Urwa mu jële ko moom ci maamam Urwa ci yaayam di Asma bint Abi Bakrin radiyallahu ta'ala anhu an anil jami' léegi kon sayyidatu asma dane woon bi nga xam ne kon ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak baayam di seydna abu bakri génne radiyallahu anhuma mu ne dañoo toog trois jours yoo xam ne xamuñu fu ñu dëkk mooy ginnaaw bi mu ne bi ñu génnee ci la kuffaaru Quraysh ni def délégation ca suba ga ba ñu leen rëccee ànd ak abu jali mu dëgg ma mbéj ba ma laajee sa baay ma ne xaw ma mu ne bi ñu toogee ñu toog ñetti fan xamuñu fan lañ jaar mu ne walam maalam ay ayna tawajjaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ci la dikke baat boo xam ne kenn ci jinne yi di wax baat bi am na ci riwaay ma am na bi dane ñu koy topp di topp baat bi ba mu dem ba ci bitu Makka ñu dégg ko muy wax naan jazallahu rabbu nnaasi xayra jazaa'ihi rafiqayni xallaa xaymatay ummi macbadi humaa nazalaa bilbirri summa taraxalaa fa aflaxa man amsaa rafiqa muhammadi liyahni bani kaabin makaanu fataatihim wa maqaaduha lilmu'miniina bimarsadi saluu uxtakum an shaatiha wa inaa'iha fa innaakum in tas'alu shaata tashhadi da'aahaa bishaatin haa'ilin fatahallabat lahu bisariihin darratu shaati musbidi fagaadaraahaa rahnan ladayhaa lihaalibin yuraddiduhaa fi masdarin thumma mawridi mu ne baat boobu ñu doon dégg mu ngi naan jazallahu xayran na rabbun naasi xayra jazaihi mu ne jazallahu yal na buur yàlla fay rabbun naasi mi nga xam ne mooy boo bo mooy mooy boroom nit ñi boroom nit ñi xayra jazaihi gën jaa baax ak payoor kan lay fay lool mu ne rafiqayni ñaari àndandoo ni alayhi salaatu wassalaam ak rafiquhul mu'azzamu di siddiquhul mukabbaru di sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu mu ne rafiqayni xalla am na ci beneen riwaaya mu ne xaala minal xayluula mu ne mooy ñaari yal na yàlla mi nga xam ne mooy boroom nit ñi fay gën jaa fay ñaari àndandoo yoo xam ne ñoo wàcc ci ñaari tànt xaymaay ndaw sa ñu naan Umm Ma'bad al-Khuzaa'iya radiyallahu anha wa ardaaha am na ci beneen riwaaya dane qaalaa rafiqayni qaalaa ummatay um Umm Ma'badi mu ne ñaari àndandoo yoo xam ne dañoo fa lañu sieste min al qayluula mooy ci diggu euh, bu bu euh, euh, bëccëg gi dañ faa sieste mu ne xaalaa lool ci xayloo la xaymatay ummi ma'badi Allahu loolu baytu boobu gisoon nañu ko bi nga xam ne ci lañu doon début bi mu ne huma nazala bil birri thumma mu ne huma ñoom ñaar de nazala wàcc nañu lañ fa wàcc dafu ñu fa dara lu ñuy bañ neewuñ ne ndaw si moom ab meer bay gàttam bii ñun ci yoonu yàlla lañ nekk nañu ko rendi lekk dem suñu yoon waxul lool de moo tax mu ne huma ñoom ñaar nazala wàcc nañu bir birri ci njekk lañ fa nekk summa taraxalaa ginnaaw gi ñu laxas jóge fa ba fa seen heure jóge jote mu ne way fa aflaxa waay texe na man képp koo xamante ne nii am saa way gontu na nekk rafiqa muhammadin ànda doob saydna saydna rasulillah alayhi salatu wassalaam waw mu ne li yahni bani ka'bin makaanu fataatihim wa maqaaduha lil mu'miniina bi marsadi mu ne waa yal waa banu Kaab nañu kontaan muy mooy waa banu Kaab ibn Amr di Abu Xuzaa mooy waa Xuzaa la la bëgg a wax bi nga xam ne wax nañ la Ummu Ma'bad al-Xuzaa'iyya koju Xuzaa moo tax mu ne waaye ñooñu na leen kontaan loo li yasurra na kontaan loo na bégal waay bani kaabin di waa banoo kaab al di waa banoo xuzaan makaanu fataatihim seen bërëb foofu nga xamante ne nii mooy sa seen tooguwaayu soxna soosu ndaw soosu nga xam ne ci ñoom la bokk di mag di ummu ma'ban mu ne na leen bégloo tamit wa maqaduha toogaayam boobu foofu muy toog muy foofu nga xam ne fa lay nekk di xool képp koo xamante ne ci jullit ñi ku fa romb mu daal di lay dimbali moo tax mu ne wa maq'aduha lil mu'minina bi marsadi nekk fa jullit ñi ku fa romb mu ëndil la dimbal li nga xam ne moo la war ci sa gàddaay mu daal di lay dimbali kem kàttanam mu ne leen salu uxtakum an shaatiha wa inaiha mu ne laaj leen bu ngeen bëggee yéen xamu ngeen li xew man mii di wax muy baat la bu ñuy dégg muy ëpp jinne looloo tax sayyidatu Asma daal dong na jinne la ndax dañ koy dégg tax baat bi tax gisuñu ko mu ne saloo laaj leen uxtakum seen sœur bi seen soxna seen ndaw si nga xam ne seen frère seen sœur la yéen waa Banu Xuzaa di Banu Kaab an shaatiha laaj leen ko ci gàttam ba wa inaa'iha ak ndabam la mu andi woon ngir ñu ratt def ci fa innakum yéen waa banoo Ka'b di waa Xuzaa yéen waa Màkk déglu leen fa innakum in tas'alu shaata tashhadi bu ngeen ñëwee bu ngeen demee ngeen laaj gàtt ba ne ko lan moo xew dina leen nettali dina leen seedeel li nga xam ne loolu moom la gis waaw akbar mu ne daaha bi shaatin haa'ilin fatahallabat lahu bi sarihin darratu shaati musbidi mu ne daaha mooy ne bi shaatin mooy sàkku na yonent bi alayhi bi mu ñëwee dafa sàkku ci ndaw soosu mu ci laaj ko ndigal ci mu ratt gàtt boo xam ne moom amul woon dara dara amu ko te nekkul woon koo xam ne dafa ëmb xaa il fatahallabat saat bi mooy gàtt bi daal di nangul yonent bi alayhi salaatu wasalaam bërbëriwul dawul jaar fii rabe déedéet dafa toog mel ni li ñu naan euh, xar mu gis boroomam mu daldi di ciy ratte bi sarixin ci soow meew moo xam ne mu sell la boo xam ne dara xaalisun boo xam ne dara raxu ko mu ne nag daratu shaati mus bi di mooy ween bi fi weenu euh, euh, gàtt bi di jóge mu ne boo ko gisee moom mooy ne euh, da ko li ko fees mooy azabat mooy comme boo xelli euh, comme booy xelli soow ci benn kaas ba mel luy fuur ci kaw ndax fees noonu la mujj mel mu ne faada faxaadaraha rahnan ladayha li xaalibin yuraddiduha fi masdarin thumma mawridi mu ne nag ba mu paree jëlul gàtt bi yóbbu jëlul soow mam rattaat ñeneen comme que maa ko def maa ko moom dem naa sama yoon yóbbu naa samam soow déedéet foofu la leen ko bàyyil fa raadara ranan mu bàyyi leen ko fa ngir képp koo xam ne mën na koo rattaat ñu koy yuraddiduha di dem di ko ratt marratan tilwa uxra di ko ratt di ko rattaat waaw ba mu ko fa bàyyee soow ma arrêté xam nga gisoon nañ ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud moom mooy ba yonent mi alayhi salaatu génnee benn jour ba mu nee ci riwaayam ba waqat moom dafa dajeeg Seydina Abu Bakar yonent mi alayhi salaatu wasalaam Seydina Abu Bakar dañu génn Makka waqat farra mushrikiin fekk ñu doon daw yéeféer yi benn bés boo xam ne mbir yee taroon ñu génnoon ba dajeeg Seydina Abdullah ibn Mas'ud mu doon nekkoon sàmmkat boobu mu ne woon hal min laban yaa gulaam hal min laban ne ko yow ngone si ndax sa gàtt gi am na soow moo xam ne man nga ñu cee nàndal mu ne naam walaakinni mu'taman wa lastu bi saaqikuma mu ne am na soow kay am na fi waaye nag man dañ maa wóolu mbir yi moomu ma ko taman man nag nekkuma koo xam ne maa leen di nàndal ah. sama gàtt yi lu ngeen mar mar du ma leen nàndal ndax man inni ndax man mu'taman loolu gisoon nañ ko ca ibnu ummi abdin radiyallahu taala anhu wa an ummiha ummihi mu ne kon gisoon nañ ne foofu dane woon ba mu laalee gàtt gi mooy comme que nee na ko man duma la kii mu jël gàtt goo xam ne moom lam yanzon al mooy goo xam ne àggagul fuñ koy tëbee fu muy amee sax doom mu laal ween yi mu fees del mu rakk waaye mu ne ginnaaw bi mu ne ko uqlus fa xalas mu ne ko nag na arrêté mu arrêté mais fii waxu ko loolu ngir teraanga gi ko xam ne moom la ko maire bi defal mu bàyyi ko moo tax mu ne fa gaadaraha rahnan ladayha li xaalibin mu bàyyi ko fa foofu foofale ca umm maabat ngir képp koo xam ne ñëwaat na ci ginnaawam moom bu ko bëggee rataat yu raddiduhaa muy dem ak ñëw di fa ratt di rattaka rattat fii masdarin ci débi summa mawridi di continuer di nga xam ne soow ma day continuer muy marratan ba'da marra ndax bari waayam ah, sayyidatu asma radiyallahu anha mu ne fa lamma sami'na qawla ba ñu déggee wax jooju noonu kàddu googu ñu doon dégg te xamuñu fan la jóge mu ne nag araf naa ci la ñu xame xaytu tawajjaha sallallahu alayhi wa sallam ci la ñu xame fan la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi euh, jublu euh, loolu ñu xam ne kon mu nga ca ummu ma'bad am na ci yenn riwaay yoo xam ne Quraysh dañoo ñëw Quraysh dañoo ñëw bi ñu déggee lool dañu gaaw nu mu gën gaawe dem ci umu Ma'bad ndax kañuy seet kat kii nee na foofu la ne mu daal di dem bi waa Quraysh agsee ñu laaj ko mu ne leen man de ma li ngeen di wax waaye daal man daal leen na xam naa ko mooy këne euh, ne leen xanaa mooy man daal ki fi jaar mooy ki nga xam ne moom moo ratt sama mooy ci ratt sama gàtt gi nga xam ne tool manu dafa loofoon ñu ne ko moom lañ soxla kooku la ñuy mais mujj ñu dara léegi foofu la qissatu yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ak ummu Ma'bad yem léegi jataay bii di ñëw insha allah ñu war a continuer fi nga xamante ne ni mooy ba ginnaaw xaymatay ummu Ma'bad yi yooyu lan moo xew ci yoon bi